gisoon nañu discours bi mu def ci deuxième jour bi te ñu ne woon ba léegi ci ki ñu ko doon nettali li abu shurayh al-adawiyu al thum al-xuzaa'iyu thumma al-adawiyu thumma al-ka'bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ci jataay bii su ñu ngi gisoon xadiis boobu nga xam ne moom moo ko nettali waaye riwaaye imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi wa ala gisoon nañ keroog bi waa xuzaa kenn ci ñoom rayee kenn ci waa ci seydina abu shuraih radiyallahu taala anhu nee na ma gis ko mu mer mer goo xam ne masumaa gis mu mero noonu moom aleyhi salaatu wassalaam ba pare mu wax ormay albaladul xaraam ormay makkatal mukarrama ñoŋ gu ko suñu boroom subhaanahu wa taala ñoŋal def ko sanctuaire ba kenn du fi dagg garab kenn du fi rey nit ah, yii yépp ay masala yoo xam ne comme niñ baaxoo def insha allah dinañ ko def ci fin wu ci njàngat yi waaye duñu ci yàgg noonu ndax wax yi da cee xaw a bari fim doon gën a lool mooy ci kutubul ahkaam téere yi nga xam ne dañ ciy wax al ahkaamul fiqhiyya comme ko tudd nañ ko dinañ ci gis lenn ci masaa'il yi insha allahu taala kon waxoon nañ ne dañuy gisaale riwaaya imaamul Buxaari rahmatullah bi nga xam ne tamit imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi daldi na koy solo nga xam ne même càllale la imaam al-Bukhari càllale ak li nga xam ne mooy càllale imaam ibn Ishaq ndax buñ fàttale ko imaam ibn Ishaq ibn yasaar raxmatullah alayhi dane woon wa xaddatani saciid ibn abi saciidin almaqburi an abi shurayxin alxuzaaci mu ne woon wa xaddatani nettali na ma saciid ibn abi saciidin almaqburi mu ne sama sëriñ moo ma nettali man imaam ibn isxaaq di saciid di doomi abi saciidin almaqburi raxmatullahi alayhima an abi shurayh al-xuzaa'i mu jële ci seydina abu shurayh alxuzaa'i radiyallahu taala anhu wa arda xoola riwaay imaam ibn Isxaaq imaam al-Buxaari bi te tuddoon nañ ko jotaay bii weesu mu ne moom imaam al-Buxaari ci baabu laa yu'dadu shajarul xarami bunt bi muy wax ne kenn du dagg garab garabu alxaramul makki yu màkke yi foofale mu ne xaddatanaa qutayba qaala xaddatanaa laytu voilà à partir de fii nag mooy ci ki imaam ibn isxaaq jële foofu noonu lay dem ba ci càllale bi an Saciid ibn Abi Saciid al-Maqburi an Abi Shurayh al-Adawi kon imaam al buxaari raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa qutayba al bughlaani mu ne xaddatanaa nettali nañu qutayba imaam qutayba ibn sa'id qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu allaytu di allaytu ibn sa'd imaamu ahli misr aalimu misr an Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi mu jëlee ci Saïd ibn Abi Saïd al-Maqburi mi imaam Ibn Isxaaq jëlee. an Abi Shurayh al-Adawi mu jëlee ci Abu Shurayh al-Adawi. léegi mu ne moom Abu Shurayh radiyallahu anhu annahu qaala li Amr ibn Saïd wa huwa yab'athu al-bu'uutha ilaa Makka dafa wax Amr ibn Sa'id ibn Abi al-Aas ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Umayya al-Ashdaq moom moo siiwee ci al-Ashdaq mu ne ko mu ne moom mu wax ko moom wax Abu Amr ibn Sa'id fekk mu ngi yónnee di yebal armée yi Makka Makka waxoon nañ la ci jotaay bii weesu ko ne moom moo newoon gouverneur u Yazid ibn Muawiya foofu la ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu afdalu salaatu wassalaam mais nga ne mais mais mais comment la nekk gouverneur u Médina xalifa bi newul woon Médina xalifa jullit <laughs> xam nga loolu laaj la <laughs> ndax et eh, bon yonent bi aleyhi salaatu bi mu fu jógee Seydina Abu Bakar fu mu ne woon Medina la ne woon ñu ne la waaw mais Seydina Omar it Medina la waaw fu mu ne woon Medina ñoom ñépp fa mu ne woon la ne woon nan la njëkkoon a ne mais après nekkatu fa woon dafa demoon Kuufa fa la ko. waaju yiis ja daal faate waaw waaw ca la ko waaju yiis ja daldi faate fekk muy comme niñ ko gisoon ci tarjama muy soññ nit ñi julli fajar ci la ko eh, waaju yiis ja daldi rey comme nañ ko gisoon ñu ne la nag léegi euh, euh, euh, kon Seydina Ali ibn Abi Taalib moom fin u xilaafaam Kuufa la ko paase léegi ap d'après après moom Seydina al dafa mujj séddee affaire bi jox ko Seydina Muawiya Seydina Muawiya moom fan la ne woon Sham Dimashq Sham lañ ne woon loolu moo tax mooy capital bi dafa mujjoon nekk Damas xalifa bi Damas la ne moo tax Yazid mii nii nga xam ne baayam moo moo ko moo ne woon pour moo moo ko euh, voilà prince héritier loolu laa fàtte woon jotaay bii weesu mooy liñ naan ni moo ko def prince héritier nga xam ne mooy bu ma génnee àddina moom moo may moo moo mooy nekk xalifa wax ñu jaayanteeg moom am ñoo xam ne d'accord ñu voilà parmi eux Seydina Abdallah ibn az moom mu mujj nekk xalifa nekk Makka jiite Makka ne moom àndul ci loolu reconnaîtrewul Yazid ibn Muawiya comme xalifa léegi waxoon nañ loolu moo taxoon ki nga xam ne moo doon gouverneur bi toogaloon Yasid nag newoon di Amr ibn Sa'id al-Ashdaq newoon Medina muy waajal ginnaaw ginnaaw bi ñu matee foofu <laughs> waaw ndax waa Medina moom dañ leen dañ cee rey ñu bari waaw saxaaba yu bari faatu nañ ci ci le fait lan moo tax déggaluñ ñu mooy par force ngeen nangu ne kii moo leen jiite waaw léegi nag ka ko fa toogal nag mu ne ko nag léegi dama lay sant man Yazid le xalif nga jublu Makka ndax am na dissident bu fa ne ni Abdallah Seydina Abdallah bi muy waajal nag armée yi xam nga ci jotaay bee weesu riwaa imaam ibn bi dane am ibn Zubayr la la ko wax ndax Amr ibn Zubayr moom moo jiite woon armée yi Amr ibn Sa'id mii nekkoon gouverneur Yazid newoon Medina doon waajal Amr ibn Zubayr di frère Seydina Abdullah ibn Zubayr moom moo ko jiite woon léegi nag waxoon nañ la nan koy boolee mooy dafa gis kii wax moom gouverneur bi ne ko ah gis naa la ngay yebal ci lool nag la ñu gis tey mu dem gis ki ki mu jiital mu jiite armée bi mu wax ak moom ne gis nañ tontu lom ko tontu woon waaw mooy ci waxi wolof insarif ayyuha shaykh mooy jógal fële toppal fële paa bi fa nahnu a'lamu bi hurmatiha mink ñun ñoo la gën a xam ormaay Makka ko yow waaw loolu la tontoon muy une réponse sèche une réponse sèche boo xam ne kenn du ko tontu boroom xam-xam rawatina koo xam ne deful lu dul jottali loo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam moo ne la woon noonu jottali leen ma sama kàddu waaw léegi nag Seydina Abu Shurayh nee na mu dem nag ci le gouverneur mi nga xam ne moom mooy defar moom moo yónnee armée yi moo tax mu ne dafa wax Amr ibn Sa'id al-Ashdaq wa huwa yab'athu al-bu'uth ila Makka fekk mu ngi yónnee armée yi Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman mu ne ko idhan li ayyuha al uxaddiska qawlan qaama bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil ghadi min yawm al fath fa sami'athu udhunaaya wa wa'aahu qalbi wa absarathu aynaaya hiina takallama bihi mu ñëw ci la gouverneur miy waajal armée yi ngir dal ci waa Makka zaadaha Allahu sharafa xoolal ci teggin yi izan lii mu ñëw ne ko izan lii ayyuhal amir maa ngi lay ñaan nga may ma permission yow njiit bi yow monsieur le gouverneur yow suñu njiit ndax moo jiite woon Médina izan lii maa ngi lay ñaan permission uhaddithak uhaddithka ma daal di lay nettali qawlan wax joo xam ne kaddu goo xam ne qaama bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil ghadi min yawmil fath wax joo xam ne laa la bëgg a jottali yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko taxawe woon wax ko ca suba ga bés ba nga xamante ne nii ci lañ ubbi Makka ca lendemain ba ca suba ga mu ne ko man abu shurayh al-adawi fa sami'athu udhunaya wax jooju yonent bi aleyhi salaatu salaam wax discours boobale sama ñaari nopp yii dégg nañu ko wa wa'ahu qalbi sama xol daldi koy takk wa absaratu aynaaya ba muy wax maa ngi na ko jàkk alayhi salaatu wassalaam di ko xool ndax attention bu ma def ci wax ji mu doon wax xiina takallama bi keroog bi nga xam ne ci la doon génne ci ñaari tuñam yu tedd yi alayhi salaatu wax ji ma la bëgg a jottal yow abu yow amr ibn sa'id al amir waaw akbar idan li ayyuha al amir kii saxaaba la neewul ne man darajaay saxaabi gi ma yor kenn amu ku dul sama mbokki saxaaba yi du ma fi nekk nag gone bu ndaw boo xam ne bi mu juddoo yàggut di ma fontoo waaw même bu dee gouverneur la ma ne eh booy neewu ko booy ah. neewu ko booy ndax boo nee booy boo mooywul yow keroog la lay de même bu dee am nga fitam mooy message bi nga bëgg jàllale du jàll waaw moo tax ay teggin dafa baax am na ñoo xam ne kenn manula dute ci seenu bëgg sunna boo leen gisee ak seenu dund niñ koy mënee ak bëgg xam-xam di jéem a roy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci zaahir ni doon dunde ni doon solo waaye di jéem daal liñ ci man ak tamit ci biir di jéem liñ man def waaye léeg-léeg nga gis ci ñoo xam ne ñoom jikko yi moo leen manqué aadaab yi teggin yi moo leen manqué ba buñ gisee kuñ naan sëriñ sax ñoo xam ne ci dañ koy wax ngir teraanga ak tamit ngir lool la ñoom waa ji duñu ko woowe sëriñ ndax parce que bon waaye yow nii daal la tudd nii lañ koy woowe nii la tudd nii la waxoon na masoon naa leen foox koo xam ne ak a jàmbaare man xam naa ko mais par exemple euh, sëñ Babacar si radiyallahu anhu moom bu koy Babacar lay wax quoi xam nga loolu pour wane ne moom waru fi nekk di di di joxe benn màggaay bu mu koy wanal parce que gis na gaay yi di ko def quoi ñi mu xam ne jàpp na ne ahlul bidaa lañ ay niti bidaa walla léegi ñoom ñoo koy woowe sëriñ kon man duma ko woowe sëriñ Babacar laa koy woowe ndax Abu Bakar wala loolu Babacar si xam nga loolu rien que dégg ko rek dafa neexul a dégg ci nopp ndax duy teggin duy teggin dara moom nag foog na ne du du du du intention bu baaxul la ma moom pour moom ci noonu ci lay topp mu ngi topp sunna alors que loolu gisoon nañ lettre yi ñu doon gis yonent mi yi salaatu salaam doon ko yónni ñoom Qaysar ñoom Kisra mais man ak faru Qay Kisra ana kan moo gën a nekk yéeféer Kisra Cosroe kan moo ko gin a nekk yéeféer laa wax Qaysar mi nga xam ni César Hiraql la mi gis mu leer xam ne lii way dëgg mu toog ci kan moo ko gën a kàccoor Muqawqis ñoo ñëpp di yéeféer yu pire mais yonent mi alayhi ba mu leen doon bind waxoon nañ la ko neewul min Muhammadin abdullahi wa rasul sallallahu alayhi wa sallam ilaa Qaysar xinziiru Room waxul lool de lettre bii mu ngi bàyyeekoo ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu bi yàlla di ndawam ilaa Qaysar mu ngi koy bind di ko destiné Qaysar le cochon des des Romains waxul loolu non non non waxul ilaa Kisra kalbur furs waxul loolu tamit de non mais li mu wax ilaa Qaysar azimir Rum ilaa Kisra azim azim Faris Allahu akbar loolu mooy teggi li ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam lettre mu ngi jóge ci man seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ndaw yàlla di jaamam ma koy yónni kan kisra kilifaay ku màgg gi nga xam ne moom la waa rok waa perse yi di màgga di ka màgg ci ñoom di seen kilifa loolu la man lu lu lu président américain lu ma soof soof soof man roy yonent bi aleyhi salaam a tax président Trump laa koy woowe xanaa ma bañ cee bàyyi xel rek ne Trump mais bu ma ci bàyyee xel dama naan président Trump même bu dee ne li muy def dara neexum ñu ci waaw te man il fallait pas attendre à autre chose parce que ku gëm li mu moom li mu gëm lay def léegi nag en tant que musulman yow waroo fee nekk di jooy ci biéeféer bu gëm li mu gëm di def li muy def yow kay yaa war a seet sa bopp lan moo tax yow li nga gëm appliqué woo ko waaw loolu foofu la problème bi ne lu ma soof soof président <laughs> kilifa la yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam lan la ko suñu boroom wax ba mu ko yónni moo frère am Seydina Haarun idhaba ila Fir'awn waaw fa quulaa la idhaba ila Fir'awna innahu tagha fa quulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Allahu akbar suñu boroom ne seydina muusa ak seydina haaruun ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaatu wassalaam idhabaa dem leen ñaar ilaa firawna innahu tagha dem ci firawna le pharaon parce que na les bornes ci mbon waaw dépassé na limites yi déel buñ ko déel mu mu mu ko li yàllay bañ tere yépp lay def dem leen nag ci kooku xoolal koo xam ne buur yàlla moom wax na leen dàmbale ni mel mooy ne nit la koo xam ne vraiment il excelle il excelle il excelle dans le mbonte non mbonte moom moo ci moom moom moom da cee dépassé mooy li ngay gis naan waa ji ku bon la moom superlatif la ci am waaw mu ne leen nag ci kooku laa leen yónni waaye bu ngeen demee mu leen na ko yow toolim bi nga doon ku beew kii déglul li sa borom di wax déedéet kenn du waxe noonu déedéet kenn du waxe noonu même bu dul woon kilifa sax doo ko wax lool mu ne leen idhaba dem leen yéen ñaar ila firawna ci firawna innahu ndax dëgg-dëgg moom taxaa dépassé na les bornes beew na de faquulaa bu ngeen demee nag na ngeen ko parole wax ak moom xawlan wax joo xam ne lay nan ju nooy lay doon amaana dina tax mu fàttali jël ci ragal yàlla loolu la loolu mooy xikma loolu mooy sagesse loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam def gis nañ waa Quraysh toogul naan leen yaa kafara yaa marada sawfa ya sa sa alanu sawfa yu'adhibukum rabbukum déedéet wax yu neex la leen doon wax bu jaree xupp mu xupp leen waaye doo ci dégg kenn mu koy mu koy ñàkke teggin wala mu koy wax wax joo xamante ne jaaduwul du ko teg palaasam sayyidatuna Aisha radiyallahu anha wax na ci sahih imam Muslim ci muqaddima bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu jàngal ñuy wàcce nit ñi seen place waaw ku nekk ca kaw ñu bala ca kaw président nga président nga ministre nga ministre ambassadeur ñu ne la son excellence lu ñuy wàññi lan la lay wàññi yow mais pour wan ne man kii faalew ko mais loolu ban njariñ la waaw yow sa frair bu nekkee ministre sax nay nga koo wax monsieur le ministre booy naan ko booy ci biir mbooloo yi xam nga loolu di wan kii da ngaa moom wala kii loolu ban njariñ la am ko monsieur le ministre nan lay wàññi da lay yokk. def ko ngir roy yonent bi alayhi salaam bu ko def ngir dunguru kenn wala nekk lees botu kenn def ko ngir lan ah lii de mooy teggin yu ñu yonent bi alayhi salaam teg te moom mooy ki nga xam ne moom la suñu boroom wax ne wa innaka la ala xuluqin azim akbar wa innaka dëgg-dëgg yow sallallahu alayhi wa la ala xuluqin azim eh, eh, jikko yu yu mag yi yu baax yi te tedd yi te rafet buñ ko gam-gam la woon akub château yow yaa leen tiim paa yow ci ñoom nga bokk non yaa leen féete kaw yaa leen chapeauté allahu akbar kon loolu la gis nga saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom it ñu jàng lool ci yonent mi alayhi salaatu salaam jàpp ko ba Seydina euh, euh, euh, al al Abu Shurayh al-Xuzaa'i al-Adawi mu ne idan lii koo xam ne temps yi xam nga ñii nii ñii nii jiite ñii nii nii nii nii jamono jii nii année soixante bi Seydina Muawiya génnee àdduna mais mooy gis nga ñooñu gouverneur yooyoo gaa yoon jiite mais Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu jamono jooj la doon ñaan borom bi subhaanahu wa ta'aala yàlla bu mu ko fekke ndax yonent ma lay sax sam xamaloon na leen ne boobu bu ñëwee ñoo xam ne xoolal mais ñoo suuxat lislaam ak seen deret fu ne dem nañ fa waaw coono gu ne ngar ju nañ ko ngar dajjoo nañ ko ngir l'islam jëm kanam jamono ja nga xam ne ñoom abu jëlin di leen xeex lu ne ñu daj ko ñu daj ko romains yi di leen tëkku Kaysar di leen tëkku Xusaa di leen waa waa waa waa Banu Qurayza di leen tëkku Xaybar di leen tëkku waa Ghatafan di leen tëkku di xeex ak ñoom ñu bari faatu ci ñii ame ci ay blessures yu indélébiles yoo xam ne du deñ ba faw ñu def loolu ay après ba lislaam bi daj jaziratul arab bay dugg ci yeneen al bilaadul fursi wal hindi wa sindi bilaadul sindi wal hindi mu dugg foofu yépp dem Afrique fu ne Europe commencé di mais ay ay Abrizjan ay ay ay ay Ouzbékistan foofu noonu yépp léegi yéen ñoom ñu mujj saxaaba ñi leen jiite nekk ñoo xam ne barke biñ juddoo yàggul yor nguur yi ji yor ko di def di fowe diine ji ñenn ñi pas ñëpp mais ñu bari ci ñoom te kenn ñemewu la wax ku wax ñu dagg sa lànne waaw amsaalu al Hajjaaj ibn Yuusuf as-Saqafi nga xam ne dañ naan li mu ray ci ci saxaaba kenn xamul lum toll ci bariwaay laa bëgg a wax moo tax ba muy kii sëy Seydina Anas Seydina Anas da koo boole doon ko tëkku da koo booleeg xalifa bi xalifa bi daal di koy yemale palaasam yow xoolal ñooñu ñu di mooy li ñu def lépp mujj foofu mais xoolal kum ci doonoon ci ñun non nañ imaginer rek mooy les combats futiles yi gars yi wax fii ay révolution bi c'était nous yow ngeen def lépp après ngeen pare am ñoo xam ne ñoo jóge fee jiite lépp bu ku yëngu ñu rëq sa ñu rëq sa ndigg nan ngeen di def mais saxaaba yi radiyallahu anhum yonent bi alayhi salaam jàngalool na leen as-sabr comme la mu waxoon waa Ansaar <laughs> di ngeen gis ginnaaw man ay mbir yu bari waaw yu yéeme mais nag na ngeen muñ ba ni ngeen may fekke ci sama mbalkami sama xawdu bi maa leen di nàndal foofu laa leen di jox kii mooy mbir yi dina l'islam dina tasaaroo am doole yéen nag du ngeen ci am lu bari malgré ni yéen presque yéenay lépp l'islam du ngeen am poste yi duñ leen du nekku ngeen boroom ndomba tànk yi du ngeen ko doon bu keroogee te bu xare ñëwee ngeen jóg lu ne mais ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom pour yàllaa tax ñuy def mu ne leen muñ leen maa ngi leen di xaar ci sama mbalka ma wuute nag ki nga xam ne ba mu déggee ñuy wax mbaaxu julli naa fi la ba mu ko defee deux jours lay xaar buur yàlla defal ko ay miracle ubbil ko problème am yi mu am ci wàllu àddina yépp mu réglé wu ndax jàpp na ne parce que moom julli na nag deux gudd yoo xam ne naafile ci nag nag na ci nag wax dëgg yàlla nag jot na nag buur yàlla nag xool ci loolu daal di koy fajal ay soxlaam yàlla laa yàlla xasaar ay way jële jamono seydina abu shurayh jànge lool ci yonent bi aleyhi wassalaam mu wax kii nga xam ne nekk gouverneur <laughs> mais gis nga gaa yi <laughs> gis nga gaay yi seet <laughs> euh, xam nga Amr ibn Zubayr moom dafa am ñoo xam ne da leen a do mbooloo moo xam ne daf leen a duma woon ci waa Medina teg leen mbugal yu tar ndax lan dafa jàpp ne ñii frère am lañ àndal di Abdallah ibn Zubayr mu nekk Makka ñoom ay sympathisant wam lañu waaw ñu teg leen ay punition yu tar Amr ibn Sa'id moom al Ashtaq kenn waxu li mbiram moom moo jiite woon sax mbir ya sauf kii moo ne woon bras armé malgré loolu euh, ndax xam nga gars yi seen seen opération bii dafa échoué loolu taxu ñoo jóg mais bon histoire bi mooy ñoom dañoo échoué ndax àndoon na Zubayr ci boppam bam mu demee dañ koo jàpp Seydina Abdullah ibn Zubayr dafa na ko nuus gaa yi dañ koo jàpp ñu daal di koy tëj kaso léegi comme que dafa duma woon ay nit Medina teg leen ay punition ay mbugal yu tar moom it ñu tëj ko ngir fayul ñooñu ba ni mu gaañoo voilà di ko teg ay ay ay ay punition ba ni mu faatoo moom mooy bii dafa dafa dafa dafa lan dafa échoué mais après nag am na bu terrible bu ñëw ñoomin xajjaaj bi ñëwee ginnaaw gi ñoom bañ ñëwee ñoom dañoo saccagé nag laa nekk dóor fay man jan yàq sawaay <laughs> ay catapulte lañ tóor foofu ba tasaare kaaba gi sawaay ndax nee nañ Seydina Abdullah ibn Zubayr lan moo tax mu koy defaraat mu toj ko du ko defaraat ñu delloo ko nam meloon ci lañ ravager Médina jamonoy xarrat faagaa galaale gaaya saxaaba yu bari ñu daal di leen faat mais seen première opération bii dafa échoué voilà sauf que jamono yooyu moom yaakaar naa ne xalaatuma foo fo yaakaaru ma ne loolu dina am bés sax ñu koy bu dul di ko tudd nii léeg-léeg mais bu siira bi jeexee insha allah moom ci lañ koy yemale pas siiratul xulafaa sax bon comme que def nañ seen tarjama mais du dara du dara loo xam ne une heure de tarjama yoolu <laughs> xam nga ne loolu ce n'est du tout ça mais bon jamono jooju soxla na nag ak a soxla seetaat càllale yi ndax kàcc yu bari yu nit ñi nettali foofu la jóge waaw waaye buur yàlla daal moo xam nu ñu yi mujje waaye kon xoolal teggin yu rëy yi Seydina Abu Shurayh wax izan lii malgré ñu mel nii jiite la mu ne ko izan lii ayyuhal amir waaw permettre ma yow njiit bi ma nettali la wax joo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de moo ko wax ba mu ubbee màkk ca suba ga loo xam ne samay nopp dégg na ko takk sama xool takk ko ba mu koy wax maa ngi koy gis ba mu koy wax moom alayhi salaatu wassalaam gis nga woroom xam-xam loo am lu njiit mën a mel bu wax dëgg jotee wax ko dëgg fan lay mujje loolu bay na ya day loolu buur yàlla mooy xool waaw loolu buur yàlla mooy xool mais yow waxal waxu dëgg te buur yàlla tax danga def ko ci ay teggin gis nga idan lii permettre ma ndax xam nga bari na ñoo xam ne dañuy def ay duruus wala ñuy waaraate mais teggi ni moo des moo tax seenum jàngale lu mu am am solo ñu bari duñ ko déglu ndax dafa vulgarité da cee bari booy wax ñu naan dëgg rek laay wax jaar ci loolu dugg dëggu loolu du dëggu soo soo ko soree dëggu gaa yi ñoom <laughs> gaa yi ñoom kuy wax lu ko neex ak kuy kuy kuy wax lu tàng ñoom lu ku tàng lañuy wax ju tàng nii lañuy jaawale dëgg loolu soo ko soree dëgg nit wax du lawet man na nekk gën a dëggu ci nit ñi waaw dëggu du ay fu ay yuuxu ci kawat xonqali bët ak di defi geste loolu tëdd loolu taxul ñu naan dëgg ñu naan ak a ñàkk caaxaan alors que caaxaani kese la Sénégal moom daanaka ku ñu naan kii ak ñàkk caaxaan boo seetoo ñoom dañuy jaawale waa waaju tàng nii waxam tàng ak koo xam ne dafa ñàkk caaxaan lañuy jaawale yooyu nag duñu benn kon mu ne ko idan lii permettre ma yow njiit bi ma nettali la kon wax jooju bu keroog bi ko yonent bi alayhi salaam di wax ca subaay bañ ubbee ci Makka mu ne innahu hamida wa athna alayhi ne ko yonent bi alayhi salaam di dafa sant buur yàlla wa athna alayhi daldi koy bàkk ci li nga xam ne moom la yelloo moom suñu boroom subhaanahu wa ba pare mu ne inna makkata xaramaha allah walam yuxarrimha nnaas mu ne buur yàlla de mooy ki nga xam ne moo ñoŋal makka moo ko def sanctuaire du nit ñi nag ñoo ko def lii gisoon nañ ko ci riwaay imaam ibn Isaaq bi ci jataay bi weesu falaa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxiri an yasfika biha daman wala ya'duda biha shajara wala wala ya'duda biha shajara mu ne yellul te daganul daganul ci benn koo xam ne dafa gëm buur yàlla gëm bés pénc mu fiy tuur deret wala ya'dud biha shajara te tamit daganul ci mu fi dagg garab fa in ahadun taraxasa li qitaali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqulu lahu inna allaha adina li rasulillah li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa lam ya'dhan lakum mooy même discours bi la ndax même telle bi la tuuti rek moo ci am différence mooy fa xamidallaha wasna alay voilà mu ne kenn du fi tuur daganul ci kenn ku dagale ku gëm yàlla gëm bés pénc mu fiy tuur deret wala mu fiy dagg garab mu ne bu kenn nag utep di laaj am permission naan day di di jéem a tegtaloo di jéem a boppam naan parce que yonent bi aleyhi salaam kat mas na fee xeex faqulu lahu nee leen ko inna allaha adina li rasulillah sala li rasulihi sallallahu wa sallam nee leen ko buur yàlla moo permettre ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam walam ya'dan lakum te permettre leen ko yéen wa innama ta am li am ba des mooy udina lii sa'atan min nahar man dañ ma permettroon dañ ma cee permettre benn waxtu mooy benn waxtu nag bu une waxoon nañ la ci début jour bi la commencé woon ba waxtul asri ci loolu lañ ma permettre woon ma xeex fi waqat aada te dellu na xormatuhaa ormaay dëkk bi makka ka xormatihaa bil ams al yawma tey ka xormatihaa keem ni nga xam ne noonu la ne woon sanctuaire comme ormaam gi ormaam gi ni nga xam ne noonu la ne woon démb xorma gi ba mu ne wal yuballigh ash-shahidul ghaib ki nga xam ne moo fekke na jottali ki nga xam ne dafa absenté newu fi fa li abi shuraih loolu la wax kon yonent bi aleyhi salaatu salaam keroog lii la xutba moom lañ gisoon jotaay bii wees fa qiila ñu ne abu shuraih ñu ne ko maa qaala laka amr waa bi nga ko waxee loolu mais lala la ci tegal hmm? ana lan la la la la tontu moom <laughs> quelle était sa réponse lan moo nekkoon réponse am mu ne mu ne xoolal qaala mu ne Amr de lii la ma ci tegal ana a'lamu bi dhalika minka ya aba shurayh inna bi damin wala farran bi xurba mu ne nee na li ma ci tegal de lenn la ana a'lamu bi dhalika minka ya aba shurayh mu ne ko Abu Shurayh man maa la gën a xam lii ngay wax yaa Allah wallahi huwa yakdhib wat naa ci yàlla ne day kàcc wax na lu amul moo tax imaam Ibn <laughs> moo <laughs> xam nga imaam Ibn Hazm moom <laughs> xam ngeen ko xam ngeen imaam Ibn Hazm <laughs> non foog naa loolu mooy mooy kiiwu zahiri yi waaw njiitu mooy après imaam Daawud az-Zahiri Daawud ibn Ali taalibe imaam Isxaaq ibn Raahawayh la Euh, ginnaaw moom quoi ki nga xam ne vraiment buñ naan ngiru zahiri yi sax moom moo ndax moo ko dekkil vraiment moom imaam <laughs> Ibn Hazm imaam Ibn Hazm ne rahmatullah la karamata li latimi shaytani yakunu alama min sahibi rasulillah sallallahu alayhi wa <laughs> bi muy commenté wax ji mu ne la karamata amul benn benn teraanga li latimi shaytaani ki nga xam ne moom shaytaani ko mbéj moo ko ëf Amr ibn Sa'id nan la mën a waxe boobu mi nga xam ne shaytaani ko ëf mekk ko téye ko yakunu mu nekk alama di gën a xam min saaxibi rasulillah saxaaba bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam Abu Shurayh mu naan ko maa ko xam naan ko Eh? ana a'lamu bi dhalika minka ya aba shurayh mu ne la karamata li latim ash-shaytani an yakuna a'lama min sahabi min saha min sahibi rasulillah voilà lii la mooy amul lu mooy dewle du amul amul mooy li imaam Ibn Mas'ud waxoon rek ne inna allaha xtaara asxaaba rasulillahi yawma xtaara rasula sallallahu alayhi wa sallam mu ne buur yàlla moom imaam ibn mas'ud radiyallahu anhu dafa tànn saxaabaay yonent bi alayhi salaam bés ba mu tànnee yonentam bi alayhi salaam la tànnal ñoo la tànn xool ci nit ñi moo tax mu ne hum atqan naas ñoo gën a ragal yàlla ci nit ñi te ñoo ci gën sellale gin cee leerle xol waaw ak lam ca teg yépp moom ibn ummi abdir radiyallahu taala anhuma mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tax <laughs> saxaaba yi en fait euh, bon ku xamul xamul juhalaa yi ci réew yi ay waay waay yàllal jahala gaa yi yaa jahalata qarn euh, qarn euh, euh, kii bi ñu ne suñu siècle bi te yàgg nañu avant xamuñu ne saxaaba yi radiyallahu suñu boroom bi mu tànnee yonent bi alayhi salaatu salaam mu nekk ki ko gënal ci lépp mu tànn ko def ci moom loo xam ne defu ko ci mbindeef du malaayka du leneen du jinne du nit ba mu ko tànnee la xool ñi gën ragale yàlla gën a leer xol gën baax mu tànn leen ginnaaw yonent yi alayhi salaatu salaam def leen ñu nekk ñi nga xam ne ñooy ànd ndowam Allahu gin leen a xam ëpp xam-xam ci xeet yi la <laughs> mu yaral leen boppam def ci ñoom li nekk ci ñoom daraja yiñ am du ci ñoom waaye ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la moo tax ñooñu ku leen xamul ku leen xamul rek mooy jàpp mooy jàpp bu ñuy wax saxaaba yi ngay ennuyewu ah waay saay nag na tudd sëriñ bi waay na tudd Demba ba léegi tuddagul Sàmba kooku mooy kooku kooku kooku kooku yal na ko yàlla gindi te gindi yal nañu yàlla gindi te gindi ko wallahi law alima lama qaala hada bu xamoon doonu loon wax lool de doonu loon wax lool Demba moom muy wax ak Sàmba nu seen wilaaya toll gisuñu poussière kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu awliya yépp yi masa ci kaw suuf boo leen dajalee ñoom ñépp waxuma nga jël kenn teg fee jël daan kii non ñoom ñépp nga plus leen kenn nga plus leen ñoom ñépp seen ensemble bopp jegewul fiftinu benn peppu karawu benn saxaaban jegewu ko Allahu akbar ñoon ñooy ñi nga xam ne soxlawuñu amuñu maqaama kenn du leen wax naan moo tax kenn du fi nekk naan ay wilaaya sàngam lañu taxawee déedéet taxawewuñ ci yooyu ñoom dañoo hors classe lañu hors série hors série nag bokkul ci bu ngeen di classer seen série yi classer leen leen fee moo tax imaam Ibn Hazm ne la la karama li latimi shaytaan abu abu kii mais sa mais c'est grave mais ça xoolal ma naa li Amr ibn Sa'id wax ana a'lamu bi dhalika minka ya aba Shurayh eh Abu Shurayh man maa ko gin a xam lii ngay wax waaw xam nga lii lépp duy teggi na mooy njiit bu waxee rek nga xam ndax kii boroom teggi na walla déet waaw ndax yar nañ ko wala déet am na yar walla déet président boo xam ne ci saagale dëkk lu mu wax wax moo bu vulgaire xamal ne kooku matul li mu doon mooy même bu doon ne xamoon na lii même nit ki ëpp xam-xam mais léeg-léeg mais loolu mooy lépp di dem fenn ñuy jàngale loo xam ne xam nga ko mais est-ce taxaw bàyyi ba waajox nga ne ko non lii xam naa ko quoi wala balaa wax nga ko nga mottalil ko phrase bi ngir wan ne yow xamoon nga xadis boobu lool lool lool mooy teggin lool ku saytaane jay moo koy def ku saytaane mbéj ëf moo lay moo koy def moo tax imaam Ibn Hazm wax loolu kon Abu Shurayh ne ko no euh, euh, ne ko yaa Aba Shurayh bi dhalika minka maa la gën a xam lii ngay wax waaye nag dinaa la yëgal leen inna alxarama laa yu'idu asiya gis nga Makka Makka li muy liñ koy ñoŋal ñoŋal li muy ñoŋ ñoŋ ñoŋ laa yu'idu asiya du fat du làq ab moykat wala faaran bi demin du làq du sàng du sàng du du du koo xam ne dafa rey nit daw dugg fi wala faaran bi xurba du càggante ne koo xamante ne nii dafa sàcc ñëw daw dugg fi ñoo ñépp kenn la kenn ci ñoom la dul protéger lool la lool la tontu loolu la tontu yàlla allah moom am na ci yenn riwaay Abu Shurayh bi awaa jaay eh, eh, bi jaay waxee loolu mu ah bon <laughs> bi waxee li wax mu wax mu dem yoonam gis nañ ci riwaay imaam Nisaa bi da man nag bi mu waxoon Amr ibn Zubayr man maa fekke woon yow fekke woo woon te yonent ma lay saar saam nag dafa waxoon ñu jottali man nag jot ñi ki ñi fi ñi ko fekke nañu jottali ñi fi newul man nag jottali naa la fa fa fa fa fa fa xoolal yàgg si mbir xoolal rek lu mu la neexee nga def man en tout cas def naa li ma waroon mooy jottali naa la allahu akbar kon loolu la Seydina Abu Shuraih daldi wax jàngalaale ñu ci ñun xadiis bi nga xam ne moom la xutba boo xam ne yonent bi salaam def na ko keroog ca suba yi fatxu makka zaadaha llaahu tashrifan wa takrima xam nga wax ci muy wax nii naan du du du du euh, makka du du du nëbb koo xam ne dafa moy ñoom Seydina Abdullah ibn Zubayr lañ ci jublu dañoo jàpp ne dafa moy ndax lan parce que portewul allégeance jaayantewul ak xalifa bu bees bi eh loolu dañuy wax lu leen neex kese da leen de mais wax na dëgg lan moo tax ñu bëgg koo forcer ci loolu ci loo xam ne moom saxaaba bi mu tol gis na ne lii dem waru la demee nii ah mooy euh, loolu ak woote wala loo xam ne demewul noonu kan la kan la rey est-ce que dafa rey daw dugg fa ah non kan la sàcc moom Seydina Abdullah ibn Zubayr ndax dañ ne usurpateur la waaw dafa usurper nguur gi di wootewu nguur goo xamante ni nii Ah, moom amu ko mais loolu lépp xam nga ne loolu am demewul moom moo tax seen lii mii bañ demee dafa échec mais ba ñëwaat nag échecul léegi nag Seydina Abu Shurayh pour jeexal ci ay mbiram radiyallahu taala anhu moom kon moo nettali xadis bii muy xadis bu siiw nga xamante ne dañ koy ci boroom xam-xam yi dañ koy tudd surtout yi ñuy tere makka ku faray ku dagg garab euh, yooyu yépp ay masala la yoo xam ne euh, ci xadiis bii dañ ko ciy jële ak wax ji nga xam ne mooy boroom xam-xam boo gisee koo xam ne comme niñ ko waxe léegi li muy def du noonu nga man ko laay biir ak ay teggin gis nga ay waxam ni mu simple ak ni nga xam ne noonu la bare kawe ci ay teggin waaw loolu la de waaye liñ ko tontu bañ ko tontoo it tontu bu bu bu ñagas merul waaw xam nga loolu it benn affaire am na ñoo xam ne dinañ def première partie bi mooy dinañ jottali mais sauf ko amuñu xolu muñ buñ leen bu ñu jottalee gis gaa yi defuñ liñ wax ñëw wax wax na lii dafa xaraam ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam lii lislaam da koy ragal leen yàlla gaa yi faalewuñ leen di leen reetaan day mer ci saase waaye loolu jaru ko est-ce que laajaan nga sa bopp est-ce que du yow ni nga ko jottalee mbir yi comme la yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon ba mu jógee Taayif ah ne amaana moom ni muy ni mu jottalee la alors que wallahi summa wallahi wallahi summa billahi summa tallahi wallahi ni mu jottalee noonu la gaayee gaayee doyoon waar rek gaayee doyoon waar rek nii yow mii ñëw di indi la bon parole di waar gaa yi est-ce que yow remettre nga sa bopp en cause ne mais man est li ma koy defee baax na est-ce que li tax gaa yi nanguwuñu du ci man loolu war nga ko xalaat bu ko defee loolu day tax doo mer Seydina Abu Shurayh meru jottali naa daal man maa fekkewun yéen fekkewu ngeen dañ maa waxoon ma jottali def naa mu def ko jaanam wàcc mu dem toog am na ci riwaay yoo xam ne ne après dafa dem ci ay ñoñam waaw daal di fay toog